qaala samaahatul imaam Salaahuddin Tijaani alayhi ridwaanur rabbaani martabatu fil uh, kanzi saani minal kunuuzil ashara uh, martabatul uluhiyya waaw uh, saani martabatul uluhiyya ci suñu jotaay bi weesu wala jotaay yi weesu ñi woon ba tey ci al kunuuzil ashara ci al kanzi saani bu al imaam Salaahuddin Tijaani alayhi ridwaanur rabbaani Euh, ci suñu jotaay bi weesu ci lañu jeexale woon li nga xam ne moom moo aju woon ci azzaat mooy euh, azzaatul muqaddasa euh, ndax maratib yi nga xamante ne ñoom ñoo am ci nekk-nekk gi mooy buur yàlla subhaanahu wa taala moom moom ak nekk-nekkam ak nekk-nekk nag balaa ñuy yegsi ci yeneen maratib yi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñoom la ñuy wax Euh, te gisoon nañ martaba bu njëkk bi mooy euh, zaatul muqaddasa euh, li nga xam ne moom moo mat a leeral foofu moom mooy ak nekk-nekk ci jëmmi boppam léeg-léeg ñu bëri duñu xam mooy lan maanaam léeg-léeg nga gis bu ñu waxee par exemple ci doomu aadama ci nit ah, suñu waxee jëmmum mooy le corps physique ñu wax bakkanam moy an nafs mooy laam légo laam ñu wax ar ruux mooy ruu gi maanaam ba ak bakkan bi moo gisoon nañ ko ci alkanzul awwal ci awaalimul insaan ñu wax alqalb xol bi ñu wax alaql xel mi eh? Eh? <coughs> ak yi ciy wërwërloo yëpp eh, da ngay gis ne yii yëpp benn ci nekk bokkut ak moroomam mais ba loolu yëpp benn ci yooyu ki nit ki mooy ak zat maanaam mooy moom ci boppam nekk nekkam euh, ruux gi nag euh, mooy li gën a déterminer ak mais en réalité euh, ak zat mooy nekk-nekk gi mooy li nga xamante ne tey nit ki mooy mooy li nga xam ne moom moo contenir ci nit ki maanaam moo dajale ci nit ki mbooleem entité yi ci maanaam mboolem yeneen yi nga xam te ñoo composé yëpp li contenir loolu ci nit ki loolu mooy azzaatu maanaam nekk-nekk gi mooy l'essence ba tax euh, moom ci boppam euh, suñuy su su su su wéetee ak boppam su wéetee ak boppam toog euh, tëj buntu yi fi mu nëbbu kenn gisu ko mu dindi ci boppam mboolem li ñu tuddee nisab yi mooy liñ koy mën a askanale cest que par exemple day nekk doomi diw nekk rakki diw wala magi diw nekk euh, soxnay diw wala borom këru diw nekk euh, baayu diw wala yaayu diw et nekk élève diw et cetera mu dindi ko mooy li mu askanonteel ba noppi tamit euh, mu nekk ki nga xamante ne tamit eh, day dindi tam mboolem melo yu melowoo caractéristiques yi ne ci moom attributs melo yi yi nga xam ne moom la melowoo bu boobaa loolu nga xam ne moom lay dese moom kese loolu moo tudd ak saatu mooy nekk nekkal eh, léegi nag bu fekkente ne eh, kon nit ki dafa nekk dafa am tout le temps luy feeñee ci moom mooy ay meloom ay meloom ñoom ñooy feeñee ci moom mais du zaatam mooy feeñ loolu moom moo tax zaat bi mën nañoo xam ne kii zaatam maanaam kii mi ngi nii mais euh, duñ ko mën a situer maanaam duñ mën a situer zaat bi ci jëmmam moom mooy kan maanaam moom mooy kan dëgg-dëgg lool mooy subhaanallah borom subhaanahu wa ta'ala daf ñoo nëbb ba nëbbuñu suñu bopp xaqiqatan maanaam mooy ñun ñooy ñan réellement tey fi mu toll nit ki su bëggee poser problème boobu man maay kan dëgg-dëgg voilà parce que bu dee sama yaram bi lii sama yaram la du man ba tey sama yaram la ba tey du man ruux bi sama ruux la ba tey nekkagul man ba tey bakkan bi noonu xool bi noonu leneen ak leneen donc moom mooy kan mu loolu mooy azat kooku nga xam ne moom la ne te da ngay gis ne dafa am jafe-jafe lool ci mën a laal pour mën a wax kan la parce que tout simplement même bu dee dañ koy gis duñ ko mën a situer na mënuñu ko teg benn place voilà boo gisee ni diw ñëw na da nga naan Moodu moo ngi fi Moodu ñëw na mais Moodu moom mooy kan dëgg dëgg dëgg dëgg yow lenn nga mën a apprécier moom mooy sifaat yi ne ci moom nekk ne maanaam melo yi melo yooyu nekk ci moom euh, ñoom dañoo sax ci nekk-nekkam ci ci zaat bi ci essence bi d'accord maanaam mooy ay meloom mooy dafa njool dafa xees dafa ñuul euh, day wolof la euh, Euh, karaw yi dafa gàtt bakkan bi dafa gudd euh, voilà yooyu un médecin la euh, voilà borom kër la am na ay doom kilifa la et cetera maanaam ay attributs la yu feeñee ci moom ay attributs la yu feeñee ci moom maanaam ay melo la ay sifaat yu feeñee ci moodu moomu mais ba tey taxul mu nekk jëmmi moodu mais ay ay ay ay sifaat la et que ci jëmmi boppam baat bi tur la boo xamante ne day tax ba buñ ko tuddee euh, du mooy jëmmi Moodu mais day tegtale ci Moodu maanaam day tax ba ñu mën di xam kan la ñuy wax maanaam day renvoyer kon ci nekk-nekk gi maanaam ci tur yi ak ay meloom ak nekk-nekk gi day renvoyer ci loolu mais tur bi ci jëmmi boppam du jëmmi kiñ ko tuddee dégg nga mais day tegtale ki kiñ ko tuddee te ñoom ñaar duñu leen tàqale parce que bu ñu waxee Moodu rek xel yëpp day dem ci jëmm ki nga xamante ne moom laa léegi te noo melal ko Euh, léegi nekk-nekk googu muy zaat boobu euh, nga xamante ne euh, maanaam dañu nekk ba tey ki ci ci état étape nit doomu aadama parce que suñu nekkul suñu suñu dépassé wu étape maanaam suñu comprendre ci nit rek bu ñu demee ci borom subhaanahu wa ta'aala loolu duñ ko waxaale maanaam il faut ñu comprendre ko d'abord ci maanaam dañu wàccee mbir bi ci niveau wu nit pour ñu mën a am appréhension ñu am aperçu bi ñuy wax d'accord. loolu moom moo tax ñu def ko léegi moodu moomu nga xamante ne moom lañ nekk di waxtaane su dee euh, euh, euh, melo yi ne ci moom melo yi nekk ci moom ñun du yooyu lañu gis du yooyu lañu feeñ moo feeñ ci ñun déedéet li feeñ ci ñun xam nga lan la moom mooy jeexitalu melo yooyu moo feeñ ci ñun tey par exemple ma jox la benn exemple bu dee moodu boroom xam-xam la xam-xam bi ci jëmmi boppam te mu sax ci nekk-nekkam sax ci ci nekk-nekkam xam-xam boobu ñun gisuñu ko mais jeexitali xam-xam yi lañ gis par exemple tey buñ ne Moodu dafa tabe tabe googu ñu gis ci moom du tabe gi lañ lañ lañ la ñu gis déedéet parce que tabe gi sifa la maanaam melo la bu ne ci moom et dafa sax ci nekk-nekkam mais ñun lan lañ gis ñun jeexitalu tabe gi lañ gis maanaam mooy effet yi tabe gi am ñun yooyu lañ gis moo tax ñu mën ko askanale ak tabe mais sinon euh, ñun gis euh, euh, tabe gi ci jëmmi boppam ñun gisuñu ko dajuñu buñ ne par exemple dafa ñaw xel dafa muus maanaam ay waxam ci ay waxam ak ay jëfam la ñuy tegtaloowee mooy jeexital yooyu mooy mooy effet wu conséquence u tabe gi conséquence conséquence u muus gi mooy intelligence gi la ñu gis témérité gi ah ak perspicacité bi maanaam eh, te conséquences yi ñun la ñu gis ba tax ñu mën a askanale melowoo ci moom pourquoi parce que melowoowu mënta feeñ déedéet day def tajalli c'est-à-dire que day day def ay manifestation ba conse ba tax ñu mën a tegtaloo ci manifestation yooyu melow yi di manifesté woo pour ñu mën koo xàmmee par exemple buñu nee dafa jàmbaare du njàmbaar gi ci boppam lañ gis déedéet liñ gis moom mooy feeñu waayu njàmbaar gi maanaam ay manifestation wu njàmbaar gi ay jeexitalam ñun loolu lañ gis euh, mais du du du jëmm yooyu xam nga lu tax parce que melo day sax ci jëmm te ñoom ñaar te duñu tàqali ko euh, euh, Maulana yow yow yow ak la micro kii ak PC Euh, kon euh, voilà loolu moom mooy li nga xamante ne kon loolu moom mooy li nga xamante ne lu ñu war a mën a xam la ah bu fekkente ne lii yëpp comprendre nañ ko léegi yeneen yi ci des day daal di nekk loo xamante ne day gën a accessible maanaam yiñ nar a wax yëpp maanaam day gën a leer euh, borom bi kon subhaanahu wa taala maanaam boo xoolee xataa doomu aadama d'ailleurs comme moom niñ ko xaddi ko xadis bi wax rek xalaqallahu aadama ala suratihi maanaam maam aadama borom subhanahu wa ta'ala daf ko bind ci meloom maanaam ci formam ci meloom maanaam nga gis ne kon euh, mën ñu may à partir de ñun nit ñu borom subhanahu wa ta'ala bindee parce que daf ñu euh, bind ci image am moom borom subhanahu ta'ala donc ce qui fait que mu mën ñu may ñun ñu mën xam kan mooy borom subhanahu wa ta'ala suñu xoolee suñu bop ñu daal di xam borom man arifa nafsahu arifa rabbahu ku xam boppam xam boromam subhanahu wa ta'ala Euh, léegi maanaam loolu benn la ci maanaa yi maanaam day tax nga mën xam sa borom subhaanahu wa ta'aala ànd ak ne euh, ba tey duñ benn maanaam ba tey bien évidemment duñu benn ndax moom mooy borom subhaanahu wa ta'aala ñun nag ay jaam lañ déjà bokkuñu euh, lenn nuróowuñu lenn comme ni ko Alxuraan waxee laysa kamithlihi shay'un voilà maanaam borom subhaanahu wa ta'aala amul lenn loo xamante ne. lu nuru nekk nekkam la wala ay turam ak melam gën jaa jege wane nekk nuruwin amul ci lenn ci mbindeef yi amul kon loolu tamit li nga xamante ne loolu lu ma lu ma tax leeral la euh, mais loolu suñ ko xamee day tax ba bu ñu ñu ñu ñu ñëwee ci azzaatul muqaddasa maanaam nekk nekk borom subhaanahu wax nañu li nga xamante ne moom moo ci aju woon euh, wax nañ tamit li nga xamante ne moom moo aju ci feeñuwaay yooyu. ci ci ci ci ci tajalli bi e ak li nga xamante ne maanaam eh, ku bëgg a jeex ci borom subhaanahu wa eh, nan ngay def ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne ñoom ñoo ci aju yëpp ci la ñu nekkoon ci suñu ñun jotaay weesu yëpp walillahi alhamdu wal minna léegi ñu dem ci beneen martaba bi moom la wax mu ne mooy saani ñaareel bi mooy al mart mooy martabatul uluhiyya mooy martaba yi borom subhaanahu wa ta'aala jéggi dayo gi mu ci moom lépp. maanaam ci ci moom lépp euh, ci nekk euh, buur bi yelloo ñu jaamu ko jaamu ga ji jariñ ñàkk jaa jaamu gay loraate euh, léegi ci biir loolu muy leeral li nga xam ne jotoon nañ ko gis maanaam te waxoon na mu ne xalku kaana dafa mosoon a nekk alxalku minde fi jamee an ñoom ñëpp fii adamil adami ci ñàkkuk ci ñàkkuk ñàkk voilà voilà le néant du néant summa topp xaraja mu génn ilal adam ñëw ci ñàkk muy le néant te ci ñàkk googu la jóge ñëw lil wujudi ñëw ci am yëpp borom subhaanahu wa ta'aala moo ko def wa hadhihi al maratib yii di ñett yiyee ñoom ñooy maratibul ay martaba yoo xamante ne ñoom yiyee ñoom maratibul ay martaba lañ yoo xamante ne mawjudatun yu am lañ bin nisbati ci bu ñu ko xoolee ci lillah ñeel buur yàlla subhaanahu wa ta'ala maanaam buñu bu ñu buur yàlla subhaanahu wa ta'ala wa kaanat nekk na martabatul adam maanaam martabay ñàkk a nekk gi wa adamul adam ak ñàkk ak a nekk ñàkk a nekk gi xayru mawjudatin nekkuñu lu am bin nisbati ci buñ ko xoolee maanaam ci bu ñu askanale mbir yi lil xalqi ñeel mi ndi kon Euh, bu dee ci buur yàlla subhaanahu wa lu am la mais bu dee ci ñun mindee fi loolu dafa nekk loo xamante ne amul wa zalika te lii kama kem li nga xam ne noonu la nekke fii misaali ci misaaluk alxazana mooy euh, boutique boobu nga xamante ne ci lañu doon denc euh, mbir yi as bi jiitu ndax am na misaaluk boutique bu joxe woon mais boutique bi Euh, dafa nekk foo xamante ne maanaam dafa lëndëm maanaam bagage yi nekk ci marchandise yi nekk ci ba pare borom boutique bi jël euh, tëj caabi tëj ko tëj ko léegi nag euh, tijji gi mu ko maanaam boutique boobu le simple fait que léegi ñu tijji ko ah loolu benn étape la mais ñu jël li nekk ci biir di génne loolu tam beneen étape la kon martaba biñ mooy biñ ko tëjee boutique bi tëj ko li ne ci biir dara accessible ci ken gisu ko kenn xamuko ko dafa nekk ci martabatu adamul adam tijji gi ñu tijji bunt bi mooy martabatul adam mooy ñàkk waaye jël bi mbir yi jël génne ko nekk ci biti mooy martabatul wujudi kon loolu mooy ñetti martaba yooyu léegi nag mu ne fallaahu nag buur yàlla taala aji kawe ji maa xalaqa bindul illaa lu dul an wujudin ci lu am maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ci lu am ci lay bindee laa du caageen an adam di bindee ci ak ñàkk euh, loolu nag moom ci boppam leeral na ko euh, mi ngi koy leeralee ci euh, fi mu naan ci ci ci note de bas de page bi mu ne qaala allahu ta'ala naka buur yàlla subhaanahu wa ta'aala nee innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun muy sooratu nahl ñeent fukkeelu aaya bi mooy innama li am ba def qawluna suñu wax li shay'in ñeel mbir idha aradnahu suñ ko nammee an naqula mooy dañu koy wax rek la ko ñeel ku nekkal fayakun mu nekk kon mu ne fa qawluhu wax boobu ma ko wax moom buur yàlla taala aji kawe ji ne an naqula lahu ne dañu koy wax yuallimuna mi ngi ñuy jàngal anna hadha naka mbir moomu kat shay mbir moomee anna hadha shay naka mbir moomee mawjudun lu am la bi martabati ma ci martaba ci benn martaba am na martaba ci biir martaba yi bu mu ne voilà maanaam wa hadha te loolu huwal maqsuudu mooy li nu namm min qawlina suñu wax di annahu naka moom buur yàlla taala aji kawe xalaqa dafa bind an wujudin ci am wala an adamin waaye du caag waaye du caageen ci ñàkk am wallahu alam buur yàlla nag moom moo defee di dajale di ndar képp xam-xam xam nga euh, fii li mu wax dafa am solo mooy mbindeef yi boroom subhaanahu wala lu mu mën a doon bum borom subhaanahu su koy amal du ko jële ci ñàkk am kete indi ko ci am du noonu maanaam dafa am ci martaba bu mu nekke bu mu exister martaba boobu nag euh, te dafa làqatu parce que dafa nëbbu mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala ci euh, xadaratul imkaan la koy jëlee mooy ne xam nga al adam dafa am mooy lu ñàkk am carrément lo ba pare xadara boobu nga xam ne mooy xadaratul adam ba tey bokkut ak martaba bi attention euh, xadara boobu nga xamante ne muy pays boobu borom subhaanahu wa ta'aala mboolem yi nga xamante ne ci coobare boppam ak ci namm-namm boppam ci azal dafa jàppoon ne duñ jóge mukk ci ñàkk am ñëw ci am borom subhaanahu wa la leen bàyyi am xadara boobu la leen bàyyi ñooñu duñu mës a jóge ci ñàkk am ñëw mu am xadara bi ñu tuddee xadaratul wujud mooy xadara bi nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala maanaam mooy xadara ak nekk-nekk moom mooy borom subhaanahu wa moom rek fi ne naka jekk moo fi mës nekk naka jekk. moom ak amam dafa war ak ñàkk amam dafa jomb maanaam mënuñu imaginer borom subhanahu wa ta'ala mën a ñàkk am loolu gisoon nañ ci bi ñuy euh, wane ne bi de def euh, démonstration bi ci ne buur yàlla subhanahu wa ta'ala naka ak maanaam dafa dafa mës a yàlla moom borom subhanahu wa ta'ala am xel mënta nangu ñàkk mu ñàkk am loolu am xel mënu ko nangu euh, wala boog xel mu wér mënu ko nangu wala xel mu wér mënu ko nangu léegi euh, borom subhaanahu wa ta'ala loolu nga xamante ne moom la décidé ne noonu la mbir mi di demee loolu moom la def moom borom subhaanahu wa ta'ala euh, euh, ne maanaam kon moom moom ak amam moom dafa dafa dafa lu lu léegi nag mu am martaba bi nga xamante ne muy wala xadara bi nga xam ne moo nekk nag léegi seen diggante mooy barsax mooy xadaratul imkaan loolu nag borom subhaanahu wa ta'ala moom moo koy décidé tamit mais xadaratul imkaan boobu dafa nekk diggante al adam ak al wujud ndax mboolem mbindeef yi ci cosaan ci xadaratul adam lañ ne mooy ñàkk am lañ mais borom subhaanahu wa bu namee jëlee kenn ci xadara benn martaba maanaam benn mbir jëlee ko ci xadaratul eh, adam indi ko ci xadaratul wujud maanaam mu jóge ci am ñëw ci am léegi ni muy def moom mooy daf koy jaarale ci xadaratul imkaan maanaam ci mu nekk d'abord lu possible lu possible mën a ne et que lu possible mën a nekk mën na am comme mën na bañ a am na possible quand même mën a nekk et que borom subhaanahu ci biir loolu nag yooyu nga xam ne da da leen lu dugal ci xadaratul imkaan am na yoo xam ne da leen a fekk naka jekk ci xadaratul adam mooy comme masalan mu am keneen ku yàlla loolu mën loolu mënta ne moom loolu borom subhaanahu wa mu décider ne loolu ci adam lay nekk. mooy le néant absolu mooy le néant absolu du am abadan keneen koo xam ne day mën a nekk yàlla ne yàlla loolu mënta ne misaal la euh, léegi yi nga xamante ne nag mën na ne yooyu daf leen a def ci xadaratul imkaan kon moom mooy kon am na benn martaba benn xadara bu ak boobu bu mu mën boo xamante ne ma nga fa ñu ñu nekk quand même ci biir xadara boobu ci ay martaba et que martaba boobu moom mooy am na benn martaba boo xam te ne boobu noonu martabatu wujud la existence la loolu moom moo tax lay wax ne borom subhaanahu wa taala aaya bi euh, nekk sourate Nahl la euh, naka noonu euh, ab ay yu bari la yu mel ni bokk na ci am na bu nekk ci suratul baqara bu mu naan badi'us samawati wal ardi idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun maanaam moom mooy borom subhaanahu wa taala mooy ki fent xam nga badi'a mooy lan mooy alxaaliqu ala ghayri misaalin saabiq wala boog al muxtari'u ala ghayri mooy ki nga xamante ne moom moo sos ay dara fekk amul benn misaal amul model bu ko jiitu exemple bu ko jiitu modèle bu jiitu ci lii loolu moom moo bind lool moom moo def kon badiyaw moo fent as-samaawaat as-samaani wal ardi ak suuf ci loo xamante ne bi mu koy sos mu nekk benn innovation ci moom création boo xamante ne amul misaal bu ko jiitu amul mar amul model misaal mooy modèle bu ko jiitu amul euh, kon euh, loolu boroom subhaanahu wa moo ko doxalee noonu voilà euh, asamaan ak suuf si noonu la ko defee mu boroom subhaanahu wa bi wax na ci processus boobu mu ne iza qadaa amran su fekkente ne dafa àtte mbir dogal ko mooy dafa décréter mbir ne ci sama àtte lii mbir mi nii lay demee fa innama yaqulu lahu maanaam moom ni muy def mooy innama yaqulu lahu du def lenn lu dul lii da koy wax rek ku nekkal fay kuunu mu nekk maanaam kon loolu mu naan nekkal comme niñ ci ñëwee léegi loolu muy maanaam muy jublu ci moom maanaam di ko di jublu ci moom ak kaddu mooy day adresser la parole à cette chose là du dëgg daf koy adresser la parole donc ce qui veut dire que ni lu ñuy adresser parole lu ñuy waxal c'est parce que mi ngi fi même bu fil xaariji maanaam nekkul ci biti mu leen al wujudul xaariji mais mi ngi ci bërëb boo xamante ne foofu tamit ak nekk-nekk la ak wut ak existence la mooy xadaratul imkan mooy la présence des possibilités des éventualités yaa ngi dégg wax ni loolu moom moom moom lay wax ni maanaam euh, moom la nekk di di di di di wax ni di comprendre am na beneen aaya boo xam ne wax na ko ko mooy ci jeexital sourate Yaasin ah innama amruhu idha arada shay'an shay'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un maanaam eh, innama amruhu buur yàlla subhanahu wa ta'ala mbiram nekkiwul lu dul lii ne idha arada shay'an su nammee mbir fa innama yaqulu lahu kun fayakun gis nga aaya bi ak aaya bi am Salahuddin indi eh, rahma radiyallahu anhu bi mu indi nii mooy bi nekk sourate Nahl ak ay bi nekk sourate Yaasin boo xoolee foofu iza araada la jëfandikoo baatu namm namm na inna ah, fii iza aradnaahu buñ ko nammee kon da gis ne mbir mi day aju rek ci namm namm borom subhaanahu wa ta'aala te loolu ci kalam maanaam lu am solo la comme ni nga xamante ne leeral nañ ko ci suñu jotaay yee weesu am na ci benn buñ ko jot buñ ko leerale mooy ne borom subhaanahu wa ta'aala le fait que mu am namm namm ci mbir mi ne lii dafa bëgg mu am te mbir mi bëggul mu demee neneen. loolu rek maanaam namm-nammam googu doy na sëkk ngir mboo ngir moom mën a am maanaam amul tey fi mu toll borom subhaanahu wa le fait que mu bëgg ko rek loolu mooy illa bi maanaam tey raison jarul ñuy wuti ji beneen raison supplémentaire mooy nar xalaat ndax moom moo ko namm rek moom moo ko bëgg euh, loolu jotoon nañ ki taxaw tuuti ci suñu jotaay yooyu weesu kon euh, su fekkente ne kon borom subhaanahu wa ta'aala namm na mbir mi Euh, ci lay wax danaan ko nekkal moom dafay wax ak moom te xam nga bu ñuy wax ak moom mooy ki ñuy adresser la parole comme niñ ko waxee il faut que d'abord mu am benn existence quelle que soit l'existence boobu ci nan la amee ak naka la ak ak nan la nekkee ak fan la ak maanaam ak nu mu mën a mel maanaam mooy am na loo xamante ne xëy na suñu xel mën na ko daj wala suñu xel munu ko daj mais en tout état de cause mun ti wax ak lu mbir mi mënti wër-wërloo mooy ne existence boobu moom amoon loolu moom la nekk di wax nii te loolu noonu mooy li ma la wax léegi ne ci xadara bi ma la wax foofu la ne mooy xadaratul imkaan mooy lu jàppati mooy la présence des éventualités des possibilités des probabilités voilà borom subhaanahu wa ta'aala foofu la koy lu ko neex mu jëlee ko ko indi ba pare nam ko neexee moom moo ci décret wam boobu mooy bina iza qadaa shay'an iza qada amran su dogalee mbir maanaam muy euh, benn ordre benn commandement su fekkente ne décrété na ko daf koy wax ne nekkal mu nekk mooy ne kon caractéristique yi muy àndal yëpp daf koy daf ko daf ko koy booleel ba pare jële ko ci ñàkkam indi ko ci am ci kàddoom bi nga xamante ne moom mooy kum nekkal fayakunu lool mbir mi daal di te secret kun boobu noonu muy wax maanaam loolu yëpp secret la ci secret yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi en réalité euh, loolu moom moo tax borom subhaanahu suy amal secret bi ma xam ne moom la koy amalee à travers loolu yëpp ci secret yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam loolu nag amaan na du fii moom mooy place biñ koy leerale euh, du ñàkk amaan na euh, ñu mës ko leeral bas mais ala kulli xaalin du du hmm, ak lu mënti xew secret la boo xam ne bu yéeme yéeme la ci ruux yenen yenente bi sallallahu alayhi wasallam boo xamante ne ci lay amalee mbir mi ak secret wu secret ah, euh, wallahu a'lam kon euh, moom la koy moom lay amal ah, euh, moom lay moom lay moom lay amalee moom lay amalee mbir yi léegi kon ci martaba boobu nga xam ne martaba wuj wuj euh, nekk nekk la wuju dëgg euh, maanaam mais loolu lay wax ne moom ne borom subhaanahu kon du amal dara di ko jëlee ci ñàkk am kese ci ñàkk la néant absolu déedéet il faut que mu am une certaine forme d'existence dans une présence définie ou précise euh, kon loolu lay wax ni léegi nag wal wa martabatul uluhiyya martabatul uluhiyya mooy yelloo bi buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom dong ñu jaamu ci lu nu joyal hiya moy al ahadiya mooy martabak eh, ahadiya gi mooy le monisme absolu maanaam wala l'unitude euh, seulement mooy koju lenn kenn koju kenn voilà wala wala lenn xaysu faaw nga xamante ne allahu rek moo am wala shay'a dara amul ma'ahu di ànd ak moom euh, avant muy dugg différence dem al ahadiya al al wahidiya après après ar rahmaniya ñëw ak yu mel noonu dañuy taxaw tuuti fii ñu leeral martabatul uluhiyya parce que suñ leeralul martabatul uluhiyya ba différencier ko xaqiqatan ak martabatul ahadiya suñ ñëwee ahadiya ak wahidiya mën na bañ a leer dëgg-dëgg leer te suñ jugee foofu wala ñëw ci ar-rahmaniya wala ar-rububiyya ak yeneen yi de def mën na bañ a leer moo tax dañuy taxaw tuuti foofu ngir leeral martabatul uluhi sànq waxtaane nañu azzat mooy nekk-nekk nga xamante ne dafa ëmb lépp dafa ëmb martaba yépp dafa ëmb euh, melo yëpp ak tur yëpp maanaam ba ci nit ki tey buñ exemple pour ñu gën ko comprendre comme niñ ko waxe ba doomu aadama ay meloom yi feeñee ci moom comme masalan xam-xamam ak tabeem njàmbaareem ak yu mel noonu yëpp ay melo la yoo xamante ne dañoo sax ci nekk-nekkam te duñu te tàqalikoowuñu ak nekk-nekkam waaye ñoom dañuy am feeñ waay nekk-nekk gi nag du moom mooy feeñ dëgg-dëgg mais ay melo yu nekk ci nekk-nekk gi ñooy feeñ loolu moom moo tax boo gisee nit tey par exemple mën na am ay ay ay ay ay junni melo yu ne ci moom mais yow doo gis ci meloom yi lu dul li mu feeñal ci yow ci temps bi ngeen jota bi nga jota bi nga ko jota fréquenté wala bi nga ko jota xam voilà parce que lenn rek kay feeñee ci moom te pourtant yooyu yeneen melo yëpp ñu ngi ci nekk-nekkam ci jëmmam ci nekk-nekkam te tàqaliko wuñu ak moom euh, borom bi subhaanahu wa taala martabatul uluhiyya yaa mooy martaba bi nga xamante ne ci la lépp dajee ci la lépp dajee meloom maanaam nekk-nekkam mooy azzat meloom yi donc tur yi aussi parce que melo yi tur yee ko war tur yee ko waral wala boog tur melo yi ñoo waral tur yi bu la neex euh, yi nga xamante ne moom mooy maratib yi lépp loo xamante ne dafa aju ci nekk-nekkam maanaam ci essence am borom subhaanahu wa ta'ala mais aussi ci mbindeef et martabatul uluhiyya moom moo dajale looyu yëpp nga xam ne dafa aju ci buur yàlla subhaanahu wa taala mais aju tamit ci mindeefam gi ba pare muy jox boroom àq bu nekk àqam loolu mooy martabatul uluhiyya voilà euh, martaba boobu nag nga xam ne dafa dajale lépp dafa rassembler lépp turam moom mooy Allah allah mooy turam moom moo tax te loolu lu am am solo la euh, moo tax comme ni ñu waxee woon ci jotaay yi weesu booy euh, yàlla lim bur yàlla subhaanahu wa ta'aala lim soxla ci ñun mooy ñu reconnaître al ko uluhiyya boobu innama huwa ilahun wahid allahu la ilaha illa huwa la ilaha illa allah fa'lam annahu laa ilaha illa allah yooyu yëpp ay aaya la yoo xamante ne borom subhaanahu wa taala rabbul mashriqi wal maghribi laa ilaha illa huwa fattakhidhu wakiila voilà allahu laa ilaha illa huwa al hayyul qayyum et cetera yooyu yëpp ñuy tegtale ne amul kenn koo xamante ne mooy yelloo ñu jaamu ko ci dëgg koo xam ne jaamu ga dana jariñ ñàkk gay lore ku dul Allah amul kenn koo xam ne moo nekk ci dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala amul kuy ku dul yàlla subhaanahu wa taala amul ku am sañ-sañ man-man ci dëgg ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala amul kuy dogal di àtte ci dëgg te li mu bëgg noonu dong la mbir mi di demee ku dul allah subhaanahu wa ta'ala amul kenn koo xamante ne yelloo na mboolem nekk-nekk yi mindeef yëpp toroxlu ci moom ci dëgg ku dul buur wa ta'ala baatu laa ilaha illallah ndax martabatul uluhiyya googu nga xamante ne moom la représenté ndax waxoon nañ ne la allah dafa représenté ñetti mbir ci turu ci ci ci martaba mooy ak zaat nekk-nekk wëlbatiku nag représenter martabatul uluhiyya parce que allah alamun ala zatil aliyya la maanaam day tegtale ci nekk-nekk boobu kaw muy turam mais muy tur tamit al martabatul uluhiyya loolu moom moo tax allah nekk loo xamante ne lu feeñ la maanaam ba pare nekk koo xamante ne euh, euh, tajalliyaatum maanaam day am tajalliyaat ay feeñuwaay ci allah day am euh, parce que dafa taxawe taxawaayu lu dajale mboolem euh, nekk-nekk yi ak seeni martaba ak feeñuwaayu meloog borom subhaanahu ak ay tur euh, nekk-nekk borom subhaanahu ak ay turam ak ci mboolem loo xamante ne dafa aju ci boppam ak loo xamante ne dafa aju ci bindeefam yépp et lenn lu ci nekk mu koy jox a am parce que Allah moo dajale loolu yépp. martabatul uluhiyya moo dajale loolu yépp c'est la dimension de la divinité absolue moo dajale loolu yépp euh, le fait que nag mu dajale ko loolu noonu loolu yépp te azal te cosaan maanaam ba dara dul dara loolu moo tax mu wax fii ne mooy al ahadiyya fa nga xamante ne yàlla rek a fi ne dara amul di ànd ak moom loolu moom moo tax mu wax ko mais sinon am na différence bu am entre uluhiyya gi ak ahadiyya gi dinaa la ko wax léegi al uluhiyya mooy li ma la wax lii définir lan naa la ko léegi al ahadiyya mooy euh, martaba bi nga xamante ne maanaam mooy borom bi subhaanahu wa taala ni mu nekkee kenn càppantuli et que tajalliyaat yi nga xam ne moom la feeñal maanaam mooy borom subhaanahu wa dafa am azzaat bi nga xam ne nekk nekk boo xamante ne loolu amul feeñuwaay léegi nag borom subhaanahu wa ta'aala feeñu gi mu njëkk feeñal azzaat moom la ñu bu bi moom la ñu tuddee al al ama xadaratu samsi wal ama mooy xadarak faruk mbir yëpp ak ak ak ak ak nëbbu gi ak niir gi voilà de l'effacement et de l'aveuglement donc la présence de la et de l'aveuglement absolu wala la présence ah de de l'effacement et de la nébulosité absolue donc dara <laughs> amul lu dul buur yàlla subhaanahu wa ak nekk-nekk jeex na mais zaat boobu dafa def tajalli mais ci boppam feeñu woowu mu feeñu ci boppam nag borom subhaanahu wa ta'ala ci mooy al-Amastani moom la ñuy wax al-Amastani la nébuleuse la la nébulosité secondaire c'est-à-dire que ñaareelu feeñu waayu bon noonu laa ko mën traduire ci tubaab quoi mooy ñaareelu feeñ waayu niir googu nga xamante ne amul lu lu lu maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala nekk gi mu nekk ku nëbbu carrément impénétrabilité boobu l'imperceptibilité l'intangibilité boobu nga xam ne amul dara lu ko mën a mën a am accès ci moom martaba boobu mu ne moom borom bi subhaanahu wa boobu ah, loolu feeñuwaay boobu moom mooy al feeñuwaay boobu moom mooy al ahadiyya mais sauf que feeñuwaay boobu mooy dafa feeñal nekk-nekkam ci anam goo xamante ne mais ci côté baatin kese ci al maanaam wala bokk ñu naan al butun mooy ak nëbbu ci biir cest wu manifestation bi la loolu moom moo tax ci xadaratul ahadiyya amul tur amul melo amul lenn len amul amul askan askanal amul nekk nekkin amul keneen ak neneen amul leneen voilà ci xadaratul ahadiyya loolu amu ci walillahi al-masalul a'la mi ngi mel ni rek comme misaal biñ ñu la joxoon yow boo demee nga wiit ak sa bopp tëju foo xamante ne da ngaa fay lampe bi tëj bunt yi tëj palanteer yi tëj wàcc sa bopp te askanoolee sa bopp kenn askanoolee la lenn feeñu bi ngay feeñu di di di du du maanaam ruq boobu manakan boobu noonu ci loo xamante ne sa même melo sa attribut sax da koy da koy da koy dindi ci yow ngir mën a retrouver wax sa bopp ak yow sa bopp kese loolu feeñuwaay boobu moom mooy ahadiya gis nga sauf que euh, mooy mooy mooy mooy mooy dinañ dinañ ñëw suñuy suñuy joxe ak euh, différenciation ak wahidiya incha allah mais euh, <laughs> comme tey voilà su su su soo ko xoolee loolu maanaam c'est une manifestation totalement intériorisée parfaitement intériorisé amul lenn loo xam te ne dafa feeñ ci biti loolu moom moo tax tey kenn mënul ñëw parce que euh, dafa borom subhaanahu wa daf ko maanaam euh, ci ci ci euh, tajalli kii ci ci feeñuwaay maanaam nit maanaam kenn mënta am feeñuwaay boobu noonu maanaam ahadiyya boobu borom subhaanahu wa ta'aala du ci feeñu mbindeef parce que lu tax parce que su demee di ci feeñu parce que ku ci feeñu tamit da ngay mujj seey ci yàlla ci anam goo xamante ne bu la feeñoo tamit maanaam yow mënatoo nekk yow moment boobu da ngaa jeex ci borom subhaanahu wa ta'ala ce qui fait que dootoo amati benn yëg-yëg ci ci waay boobu doo ko gis ko am doo ko am xam doo am conscience doo ci am dara parce que yow mais borom subhaanahu wa ta'ala rek ci donc boobu du feeñuwaay boo xamante ne dañ koy mën a contempler déedéet déedéet loolu moom moo tax tajalli zaat yi feeñ waayu nekk nekk borom subhaanahu wa dañ koy euh, maanaam ci ruux bi moom moo koy moo ci am yëg-yëg mais du lu ñuy contempler nii xam déedéet maanaam jeex tàkk googu te buur yàlla subhaanahu wa te loolu comme niñ ko gisee mi ngi amee ci jeex gi nit ki di jeex ci jëm yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa xaa xasara boobu mindeef maanaam mënta yelloo ci mindeef mindeef mënul taxaw daal di am genre forme forme intériorisation absolue boobu loolu mënul nekk ci mindeef voilà parce que mindeef dafa am caractéristiques yu bari yoo xamante ne maanaam te caractéristiques mu am yëpp dañ ko def ci moom maanaam du lu mu nekk par essence alors que buur yàlla subhaanahu wa ta'aala li mu ne daf ko nekk par essence kenn def ko ci moom voilà donc ñoom loolu mënta nekk ci mbindeef mais mu am benn détail bu mat a xel ci ci biir loolu moom mooy kon lan mooy différence entre uluhiyya ak ahadiyya uluhiyya ak ahadiyya li leen wutale mooy ne euh, d'ailleurs boo xoolee ahadiyya mooy gën a jago mooy axas moo gën a jagoo parce que feeñuwaayu borom bi la subhaanahu wa ta'aala ci nekk-nekkam jëmee ko ci nekk-nekkam azat li zat ani zat li zat ci nekk-nekkam jële ko ci nekk-nekkam jaare ko ci nekk-nekkam jëm et cetera feeñooy boobu la ahadiya loolu la donc euh, loolu euh, euh, kon lépp loo xamante ne maanaam feeñuwaayu nekk-nekk ba pare kese mais pas ci côté wu ni mu fee ci côté extériorisation mbir mi mais ci côté intériorisation mbir mi kese la kese alors que euh, al uluhiyya dafa dajale loolu ba pare boole ci li nga xam ne dafa aju ci tur yeeg melo yi ba pare boole ci li nga xam ne dafa aju aussi ci mbindeef yi feeñ waayu borom subhaanahu wa ta'aala ci mbindeef yi ci lépp ci wala yooyu yëpp la dajale ba pare lenn lu ci nekk mu di ko jox àqam c'est-à-dire que kon uluhiyya moom moo joxaale ahadiyya xaqam sax ci boppam loolu moom moo tax allah ci turu yàlla gën a màgg ahad da nga gën a màgg ahad te pourtant ahad ismu zaati la turu yàlla la ci nekk nekkam mais allah dafa dajale tur yi nga xamante ne ñoom asmaa'u zaati yi la turu nekk nekk mais mboolem yeneen xeetu asmaa'u turu yàlla yi muy as sifaat mooy melo yàlla yi ak al af'al ak jëf liip la dajale mboolem nisab yi maanaam relationnel yi lépp la dajale dans sa totalité ci martaba boobu mooy martabatul uluhiyya lii moo tax martabatul uluhiyya ëpp doole martabatul ahadiyya ndax daf ko ëmb mais martabatul ahadiyya moom moo gën a intérieur mooy li nga xamante ne mooy li gën a jagoo loolu moom moo tax martabatul uluhiyya manifestation mën cee am borom subhanahu wa ta'ala du ci feeñoo mbindeef fi alors martabatul ahadiyya borom subhanahu wa feeñoo mbindeef fi lii moom moo ko kon euh, donc borom bi subhanahu wa lii maanaam bu dee comprendre relation bi nii. Euh, euh, yeneen yi di ñëw dina dina dina yomb voilà moo euh, al ulu kii al uluhiyya même bu dee moo leen ëmb maanaam da ngay gis ne daf leen ëmb ek ahadiyya moom mooy baatinu baatinu baatinu baatinu léegi nag mu am beneen martaba boo xamante ne moom mooy wahidiyya lay wax nag mu ne wal ahadiyatu mooy koju kenn koj kenn ak lenn gi mooy le monisme absolu ou l'unitude absolue ghayrul wahidiyati bokkul ak benn bi maanaam xadara bi nga xam ne boroom subhaanahu benn la maanaam euh, benn dans le sens que tur yi ak melo yëpp benn lañ loolu lay tekki wahidiya loolu lay tekki mooy xadara bi nga xam ne tur yàlla yi ak meloom yi ak feeñu waayam yi li ñuy bëri bëri li ñuy nekk nekk quelque maanaam infini yëpp benn lañ ci cest dire que turu yàlla bi nga xamante ne moom mooy masalan allah mooy jëmmi ar-rahman mooy jëmmi ar-rahim mooy jëmmi al-malik mooy jëmmi al-quddus mooy jëmmi salaam salaam boobu mooy jëmmi allah mooy jëmmi rahim mooy jëmmi muhaymin mooy jëmmi aziz moom mooy jëmmi ar-rahman ar-rahman boobu moom mooy jëmmi muntaqim mooy jëmmi mun'im mooy jëmmi Euh, xaaliqu mooy jëmmi baari u mooy jëm maanaam yàlla yi ak melo wuute ba pare wuute seeni mbir yëpp benn bu ci nekk mooy jëmmi moroomam euh, foofu loolu mooy waaxidiya mooy ne benn la ah voilà euh, <laughs> loolu wallaahi masala la sax ba tey soo ko bëggee comprendre jëlal doomu aadama biñ doon wax léegi doomu aadama ku ko séen yow tey buñ la séenee ngay ñëw dale dañ lay définir xam nga yow buñ la séenee ngay ñëw dinañ xam ne kee nit la mais amul len lu ñu mën définir te xam nañ ni am na ay caractéristiques yu bari yu nekk ndoo ci yow en même temps mais ci yow ki ki mu séen nit la ci rek lépp nekk ndoo benn différencier wuñ len wala tey mi ngi mel ne tey boo gisoon ab mu taxaw oto bi ngay gis noonu xam nga dafa bëri ay melo yu ci ne am ay pièces yu ko composé et mais yooyu yëpp yow boo koy gis gisul benn rek nga koy gis yow daal li nga gis daal mooy oto la parce que da nga ko sirne mais par exemple munoo distinguer couleur bi mu am munoo ak munoo distinguer euh, euh, par exemple oto bi euh, caractéristiques yi ci muy yëpp maanaam vitesse bi muy daw euh, ñaata chevaux euh, ndax par exemple ban marque la Euh, nangam yooyu yëpp mënoo koo différencier mais yooyu yëpp dañoo nekk ndoo en même temps ci moom nekk benn benn mbir kese loolu moom mooy xadara mooy donc manifestation wu loolu moom moo kon da ngay gis dafa dafa wu cest nekk lu dugg ci lu nëbbu muy nekk vraiment li ci biir alors que wahidiya dafa extériorisé wu mais li muy extériorisé wu yëpp dans sa globalité et dans sa totalité dans son ensemble la ko nekkee maanaam ci ni mu noonu la mais nekkul ci loo xamante ne dafa distinctif c'est-à-dire que turu yàlla yeeg melo yëpp dañoo dajaloo ci benn mbir ba pare distingué wuñ foofu distingué wuñ fa voilà mais benn bu nekk ma nga fa loolu moom mooy xadaratul wahidiyya euh, léegi kon al ahadiya bu dee gis nga liñ wax léegi mooy li ko wuteeg waaxidiya kon moom mooy xeetu feeñuwaayu ahadiya feeñuwaayu nekk nekk borom bi la subhaanahu wa taala mais ci intérieur waaxidiya feeñuwaayu turu yàlla yi la ak ay meloom mais ci ba tey mi nu nekke benn mbir moo xamante ne benn distingué wul par rapport ak moroomam mais feeñuwaayu turu yàlla yi la ak meloom d'accord léegi moom la wax ni kon al ahadiyya ak wahidiyya duñu benn is ndax al wahidiyya euh, te te te lii moom mooy maqaama qaaba qawsayni voilà fa kaana qaaba qawsayni aw adnaa da ngay fàttali ci sourate najm maqaama boobu mooy maqaama qaaba qawsayni yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a def mooy lan mooy ñaari xeet ah ñu dem ah Euh, noonu ñu mel seen diggante yi yeneen bi sallallahu alayhi noonu la nekkee koo xamante ne dafa am kon euh, dafa taxaw en même temps ci ahadiya taxaw ci wahidiya voilà léegi nag aw adduna mooy dajale gi mu dajale ci beneen martaba boo xamante ne moom mooy martabatu mu mutlaqa voilà mooy nekk lenn benn mbir bu ñu doyal benn mbir bu ñu doyal maanaam euh, foofu la nekk nga xamante ne Euh, a ahadiya ak waaxidiya maanaam euh, barrière bi wala plutôt intermédiaire bi nga xamante ne ism bi nga xam ne moom mooy tax euh, feeñuwaay boobu nga xamante ne boo fa foofu soo fa nekkee da ngay mën a am benn wàll ci feeñuwaayu ahadiya beneen wàll ci feeñuwaayu waaxidiya en même temps nga daal di leen di dajale téye leen mooy aw adna wala boog bu gën a jege wala lu gën a jege maanaam kon am nga am na ñaari feeñuwaay yooyu yëpp loolu mooy martabatul Euh, loolu mooy martabatu aw adduna wala boog bu gën a jege voilà asaba yentu boobu sallallahu alayhi moo tax martaba yu la bu garaaw a garaaw la ndax xaqiqatu xaqaa'iq yi foofu lañ ne toutes les réalités de réalité de toutes les réalités moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy xaqiqatu xaqaa'iq c'est-à-dire que moom mooy réalité bi nga xamante ne dafa dajale li nga xamante ne mooy xaqaa'iqul xaqiyya ak xaqaa'iqul xalqiyya maanaam mooy réalité yi nga xamante ne mooy réalité yi aju ci euh, buur yàlla subhaanahu wa borom subhaanahu wa taala feeñal ko ci moom ak réalité yi nga xam ne réalité bindeef yi la moo tax mooy albarsaxul ardh moom mooy euh, dig digal bu mag bi c'est-à-dire que mooy le grand ismu wala l'isme suprême plutôt l'isme suprême mooy le grand l'intermédiaire suprême parce que bu dul woon yenente bi sallallahu alayhi maanaam maanaam borom subhaanahu wa noonu la def et que gisoon nañ ci bi ñuy gis euh, Euh, jawharul fard maanaam bay wax jawharatu kamal dinañ ci ñëw incha allah bu ñuy jeexal wàll gi boo seetloo euh, que moom moo dajale jawahir yi nga xamante ne yëpp fard lañ ah feeñuwaay boobu nga xamante ne ci feeñuwaayu la ak waaxid euh, waaxidiya ci wahdatul mutlaqa nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci foofu ci la moo tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam am côté boo xamante ne côté buur yàlla la subhaanahu wa ta'ala ak côté bi nga xamante ne côté mindeef yi la moo tax moom en soi mindeef la et que borom daf koo amal mais daf ko def koo xamante ne dafa feeñal ci moom mboolem turam yeeg melo yi ak nekk-nekkam et que à travers turam yeeg melo yi ci la feeñale ci la amalee yeneen yeneen yi mooy yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci côté bi nga xamante ne ci la nekkee ci wàllu ahadiyya gi ci la nekkee ki nga xamante ne dafa wéet ak boroomam subhaanahu wa ta'ala ci mishrab bu ñu tuddee aynuha nga xam ne moom ak boroom subhaanahu wa nekk mu koy jaamu loo xamante ne amul c'est dans un moment intemporel c'est-à-dire que amul temps bu mu tàmbalee amul temps bu mu tàmbalee voilà naka jekk dañoo mës a nekk muy jaamu borom subhaanahu wa ta'ala wéetoo moom càppaacoli wéeg moom et que à travers euh, nekk loolu noonu borom subhaanahu wa ta'ala foofu noonu bu ci nekkoon kese kese kese du mën nekk moom yeneen situation du mën a nekk cosaanu mbindeef gis du mën a nekk origine u mbindeef parce que lu tax parce que borom subhaanahu wa ta'ala du ci nekk nekkam la amalee mbindeef déedéet ci fee du feeñuwaayu nekk-nekkam la amalee mu defi feeñuwaayu turam yi ak melom yi ci la amalee mu defi moom moo tax xaqatul ah, ahadiya dellu ci xaqatul ahmadiya yaa ngi dégg xaqatul ahadiya mu am relation ak xaqatul ahmadiya mooy la réalité ahmadienne qui est une un euh, euh, euh, donc un mystère total mooy ghaybu mutlaq la voilà mystère la absolu total boo xam te dafa nekk euh, yonent bi nekk Ahmad voilà nekk ak borom subhaanahu wa ta'ala dans une dissimulation totale une occultation absolue voilà mooy nëbb laqatu nëbb nekk koo xamante ne xel yeeg xalaat yi mënuñu koo euh, daj voilà voilà moom lañ wax ci kii Euh, xasida boobu ñu doon wax wama li siwaaka ya rasulallah buñ boobu xasida boobu ñu tudde woon noonu salaam ne ibaratu ahlillahi shatta tijahakum wa man yadda'i ilmal kamali qad iftara ne euh, yenent bi yow de sallallahu alayhi wasallam wax yi nitu boroom maanaam nit euh, yàlla yi expression yi ñu utiliser wax yi ñu utiliser pour tagg la pour wax say mbir pour melal la yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa bari akam ñoo bari façon tagg bu ne tagg nañ la ko façon melale bu ne melale nañ la ko wax nañ la bu bari bari bari bari ngir melal la dëgg dëgg yow yaay kan ku nekk nag ci nit yàlla yi buy gën di yéeg di lay gën di gën di am niveau ci di la xam mais niveau boobu noonu dafay am fu muy yem daa iman comme niñ ko waxee ci beneen xasi wate ci maari bi euh, bi naan wa yashhaduhu ahlul kamalil euh, euh, wa yashhaduhu ahlul bal ala qadrihim la qadrihim li ihtilaihi voilà ñi nga xam ne ñoom ñooy boroomu mat ñoom dañu koy seede dañ koy témoigner ci seen xol seen ruux seen maraatu yëpp seen bakkan seen xel seen voilà yëpp dañ koy dañuy dañuy dañuy am benn témoignage contemplation bu ñuy am di contempler maanaam mooy lan mooy di maanaam mooy di xool di jàppaloo jàmmaloo ku ci ki ngay xool di bànneexu ci moom sallallahu alayhi wasallam mais nag ala qadrihim lu tolloog seen dayo ñoom laa qadrihi buñ lu tolloog dayo yeneen ci de sallallahu alayhi wasallam li'tilaa'ihi ngir féete gi kawe gi mu kawe léegi nag buñ dellu ci bayit bële mooy ne kon loolu niñ koy defee ci te loolu mooy ñi ñi mat ñi mooy ñi ñi wax ci ne ñoom ñooy ñi mat mooy yenent yi malaaka yi waliyu yi et cetera ñoom euh, radiyallahu anhum ñoom ñëpp noonu lañ mel dañuy témoigner yenent bi sallallahu di ko màggal di ko xool di di di bànneexu ci moom di ko rëyal et cetera ak di ko contempler mais ci seen niveau ñoom pas niveau wu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ngir ji gi dayoo gi mu ji gi dayoo ci kawe ah oui euh, léegi nag bi ñu waxee ne euh, martaba kii euh, niñ koy melalee di ko wax di ko tagg di kii di contempler ku nekk selon expression yi maanaam selon ce niveau de contemplation ngay utilisé moo xam ci say waxtaan wala say wax wala say mbind wala sa ay way yoo koy way ngay ngay ngay ngay jëmmal euh, maanaam expression yi gën a pour mën a identifier yeneen bi saa saa maanaam gën di di teg moom ay ay tagg ay melo mais loolu xaajul bay loolu xaajul li nga xam ne moom mooy niveau moo tax wa man yadda ay képp ku woote ilmal kamaali xam-xam gu mat man xam naa yeneen bi ba matal ko saa sam xadif tara kooku sos na la mu wax dëgg nitu yàlla bu mën a bu waxee ne moom xam na yeneen bi bu matal ko sallallahu alayhi wasallam bu dee ñeme nga ko nee ko ah sawaay juum nga li nga wax kat demeewut noonu da ngaa juum xam naa da ngaa ne ci xaal rek waaye waaw da ngaa ne ci xaal rek loolu mooy boo ko ñemee waaw léegi soo ko ñëwee nga xam ne voilà demeewut noonu rek yal nañu yàlla sàmm voilà kon. Euh, lool mu nekk borom subhaanahu wa ta'aala ci wéetaay ci càppaaculi noonu la bu nekkoon noonu kese du mën a nekk cosaanu mbindeef loolu moom moo tax mu ñëw foofu noonu moom abduhu la fa mooy mooy abdu léegi nag euh, borom subhaanahu wa ta'aala bi mu yi meloom yi et ci la dilaté wu comme weñ boo xamante ne wala benn glace boo xam ne da nga koo dilaté da nga ko da nga ko da so da ko da nga def tàngoor wala yooyu noonu bu commencé dilaté wu ci la forme Muhammad maanaam jël na tur asma wa sifaat tur yàlla yeeg meloom yëpp mu jël ko nekk xaqatu muhammadiyya réalité muhammadienne pure voilà original voilà léegi nag loolu dafa am cosaan bi nga xamante ne noonu la nekk mooy durratul bayda loolu nag mooy jawharatul kamal noonu mu nekkee noonu nekk benn genre joyau boo xamante ne euh, wurus maanaam dañ koy mën a melale ak wurus boobu nga xamante ne eh, dafa weex tàll mat nag sëkk am pureté absolue léegi nag loolu ci ci loolu nag euh, la nekkee cosaanu mbindeef yi maanaam loolu nag mooy sooklu réalité mohammedienne xaqatu mohammedienne ci la nekkee cosaanu mbindeef yi léegi nag à partir de loolu nag ci la boroom subhaanahu wa ta'ala amalee bindif ci la ko yabale en tant que mu nekk ki nga xam ne mooy rahmatan lil alamin dinañ ci ñëw ci xadaratul rahmaniya voilà ci xadaratul rahmaniya gi li nga xamante ne noonu la fa nekk moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, kon euh, kon waaxidiya ak ahadiya maanaam nga gis kon foofu la incarné xadaratul waaxidiya gi à de ce moment kon da ngay et selon incarnation xadaraat yi voilà nan moo mën a nekk lan lu tax ahadiyya ak wahidiyya wuute mu ne is ndax al wahidiyya nisbatun ak askanala la kon wahidiyya kooku ab askanala la kon fa naqulu dañuy wax wahidiyya mooy unicité lañ naan unicité voilà voilà loolu mooy kon euh, fa naqulu tawhid tawhid mooy euh, les sciences de l'initude mooy xam-xam bi nga xamante ne ci ngay seedeelee borom subhaanahu wa ak wéetam ak cappaanculam ak nekk gi mu nekk kenn waaye tamit ak nekk gi mu nekk benn voilà nga xam ne benn la boo xamante ne mënoo ko mënoo différencier caractéristiques yi maanaam tur yeeg melo yeeg yooyu doo leen différencier parce que lépp benn la voilà par exemple xadaratu wahdatul mutlaqa maanaam mooy bi intermédiaire entre ahadiya ak wahidiya xadara boobu par exemple amuñu différenciation entre par exemple mbir mooy xadaratu shu'un mooy ci ahadiya gi ak wahidiya amul loolu mooy xadaratu lan mooy mbir yëpp ay truc rek ay mbir lañ rek et que borom subhanahu wa ta'ala gis moo tax muy wax inna innama amru iza arada shay'an bi mooy shu'un mooy mooy sha'nu pluriel mooy sha'nu sha'nu pluriel bi mooy shu'un mu ne kullu yawmin huwa fi sha'n euh, loolu tamit amaana dinañ ci ñëw ci euh, ci jotaay bi di ñëw ci leeral dinañ ci ñëw ci jotaay bi di ñëw incha allah ci wàllu leeral euh, mais waahidiya kon nisba la wal u fa naqul kon fa taqulu da wax wahidun benn ba far daani isnaani ñaar maam dañu gis ne kon benn la gis benn entité la tur yeeg melo yëpp nekk ci biir sans ñu wu dégg nga loolu mooy waaxidiya loolu moom mooy benn la moo tax benn ñaar ñett ñeent et cetera comprendre amma al ahadiya amma nag ahadiya gi fa hiya martabatu martaba la ismihlaalu boo xam ne daf cay feey jami'un nisabi mbooleem askan yi maanaam gis nga ci ahadiya moom tur yeeg melo yi foofu feeñaguñ fi mais askanale yi feeñuñu fa niñ ko waxee woon amul keneen amul leneen parce que tout simplement euh, lépp dafa seey nekk-nekk gi rek fa ne kon askanoo gi wal asma ak turi wa sifaati ak melo yëpp fii martabatin wahidatin yëpp dañoo seey ci martaba ci benn martaba kese fala tatamayyazu du ràññeetloo nisbatan aw askan beneen askan wala sifatu melo an ci beneen melo voilà te wax nañ ne la melo yi duñu tàqali ko ak zat bi nekk-nekk gi comprendre kon loolu da ngay gis ne manifestation moom la ñuy wax ni doon doon doon junj ci manifestation intériorisation bi alors que bële manifestation extériorisation la voilà interne la ahadiya bii di manifestation externe mooy wahidiya voilà voilà euh, comme que timis gi léegi mu jot incha allah